min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal arba'iin ba'dal mi'a. wa an anasin radiyallahu anhu annahu qaala kaana ghulaamun yahuudiyyun yaxdumu nnabiyya sallallahu alayhi wa sallam famarida fa ataahu nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya'uuduhu fa qa'ada 'inda ra'sihi fa qaala lahu aslim fa nadara ilaa abiihi wa huwa 'indahu fa qaala lahu atii' abal qaasimi sallallahu alayhi wa sallam fa aslama fa xaraja annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul alhamdulillahi alladi anqadahu minan naar rawaahu albuxaariyu rahimahullahu ta'aala kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu conclure bunt bu njëkk ci garab gi ñu nekk muy ci téere bi muy kitaabu iyaadati al-marid wa tashyi'i al-mayyit wa salaati alayhi wa huduuri dafnihi wal mukthi 'inda qabrihi ba'da dafnihi ci suñu jotaay bii ñu génn euh, muy chapitre cent quarante-trois quatre cent quarante-quatre nag lañ ci newoon muy baabu iyaadati al-marid bunt bi wax seeti ku wopp ku feebar ku carak gisoon nañu xadis 899 mu ne woon waan aliyin radiyallahu anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min muslimin ya'uudu musliman ghudwatan illaa salla alayhi sab'uuna alfa malak hatta yumsi walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jël xadis bii di xadis 900 mu ne wa an Anas mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na ghulaamun ab jeune kaana nekkoon na ghulaamun ab jeune koo xam ne du mag waaw yahudiyun koo xamante ne yahud la woon un jeune juif boo xamante ne nii lan loon def yaxdumu nabiyya waaw da doon liggéeyal annabiya yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ab ab ab xale la wonaa ah. waaw magul woon nekkul woon majeurul woon ma woon âge majorité boo xamante ne da doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa marida léegi nag mu feebar fa marida mu feebar fa ataahu nabiyu yonent bi alayhi salatu wasalam dikkal ko ya'uduhu di ko seetsi bu mu ñëwee fa qaada mu daal di déju daal di toog inda ra'si fa nga xam ne mooy fa boppam fa mu ci lal bi yoneen saa sallam toog fa côté fa nga xam ne moo nekk fa côté bopp ba fa qaala lahu mu ne ko aslim ne ko mu ne ko aslim mu ne ko na tuub waaw mu ne ko tuubal fa nazara ila abi jeune bi daal di xool ki nga xam ne mooy baayam wa huwa inda ta mu ngi woon foofale xool ko ngir xaar est ce que da koy jox ndigal lii ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax mu def ko wala déet mu ne ko aslim kon fa nazara ila abihi wa huwa inda mu daal di xool jëme ci baayam ba nga xam ne mu ngi woon fa moom fa qaala mu ne ko ati abal qaasimi baayam ne ko nag euh, toppal abu qaasim mu koy abul qaasim mooy sallallahu alayhi wa mooy topp ko ci la wax nee aslim kon aslim ah ngone si daal di tuub fa xaraja nabi bi mu tuubee mooy dafa génn àddina dafa tuub rek génn àddina fa xaraja nabi yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di génn jóge foofule wa huwa yaqul mu ngi naan alhamdulillah cant yëpp ñeel na borom bi tabaraka wa taala alladi mi nga xam ne anqadahu moom moo ko euh, mu ne alhamdulillah cant yëpp ñeel na yàlla alladi mi nga xam ne anqadahu moom moo ko sauvé moo ko muccal minan naar ci safara waaw mu ne hadis bi rawahu soloo na ko al Bukhari al imam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn ba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin Abu Abdillah rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk eh, lii mooy hadis bu mujj waa ci bunt bi comme niñ ko waxe muy hadis neuf cent léegi mooy euh, euh, euh, est moom dongo ko solo ñu ne déedéet di Seydina imaam al imaam Ahmad jiitu woon na ko ci na ko noon solo na ko mbokku taalibam al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi al jami al imaam ci ñaari bërëb yu ko indi kitaabul janaa'iz baabun idaa aslama as-sabi fa hal yusalla alayhi ci buntu boobu waa indi na ko ci téere bi nga xamante ne mooy kitaabul marda baabu iyaadati al mushrik voilà kon al imaam al haafiz al buxaari rahimahullahu taala mu daal di ñuy indi mu ne kon ci kitaabul janaa'iz nañ jël bi nekk kitaabul kitaabul janaa'iz waaw kitaabul janaa'iz Harb mu ne haddasanaa nettali nañu Sulaymaan ibn Harb di Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al-Azdi al-Waashihi Abu Ayyuub al-Basri al-Qaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Hammaad mu ne wa huwa ibnu Zayd waxoon naa la Imaamul Buxaari indi Hammaad ibnu Salama Imaamul Buxaari soroowul ci moom <laughs> voilà <laughs> waaw <laughs> ci Hammaad ibnu Zayd mii nga xam ne moo gënoon a dëgër. Eh, moo tax mu ne haddathana Hammad leeral ngir nga surtout an sabitin min jële parce que waxoon naa la Hammad ibn Salama mooy ci gën a dëgër ku jële ci Sayyidina Sabit ibn Aslam waaw bii nag beneen Hammad bi mbokkam ni ñoom ñëpp nga xam ne Basar yi la mooy Basar lañ dëkkoon te tamit taalibe la dañoo bokkoon ay sëriñ waaw dañoo bokkoon ay sëriñ don Sabit ibn Aslam nii nga xam ne waxoon nañ la ki gën a dëgër ku jële ci Sabit mooy Hammad ibn waaw ibn dinar kii moom mooy hamad ibn zayd ibn dirham al azdi al jahdami abu ismail al basri al azraq moom nii moo gën a dëgër nag moom moo gën a dëgër que hamad ibn salama male eh, radiyallahu ta'ala anhuma eh, eh, mu ngi noonu hmm? ah moo tax ibnu Jumay ah, ibnu Junayd mu ne dañoo laaj Yahya ibn Ma'in tamaa ngi nekkoon di dégg ñu ne ko an Hammad ibn Salama ahabbu ilayka aw Hammad ibn Zayd waaw <laughs> ñu ne ko Hammad ibn Salama ah, Hammad ibn Zayd moom ku ñu koo ciy gën a sopp mooy kan moo la gënal ci ñoom ci wàllu riwaaya fa qaala Yahya mu ne Yahya nee na <laughs> muy al-Qattaan seen sëriñ bu mag bi al-Haafiz al-A'war <laughs> ah ah al-Qattaan ah Hammad ibn Zayd ahfaz wa Hammad ibn Salama siqa <laughs> lii moom mooy wax ji quoi <laughs> mu ne Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd ibn Dirham moom moom ah, ah ahfaz moo gën a nekk xaafis moo gën a mën a takk waaw waaye nag wa Hammad ibn Salama kanta Hammad ibn Salama siqa moom dëgër na waaw waaye nag eh, kële moom kon kii gën dëgër mooy kooku kon loolu eh, loolu la <laughs> waaw eh, kon Hammad na fii Hammad ibn Zayd la léegi nag bu ko defee euh, euh, loolu nga bañ ko euh, même bu dee ne moom fii ki mu ko jële boroom xam-xam yi dañ naan beneen Hammad bi nag moo gën a dëgër ci moom muy Hammad ibn Salama kon fii nii kon Sulaymaan ibn Harb mu ne haddasanaa Hammad Imaamul Buxaari leeral la pour nga bañ a juum ci Hammad yi parce que Hammad bële dafa bari ci lu muy jële ci Saabit te moo gën a dëgër ci ñuy jële ci Saabit nga bañ a jaawale ne moom la mu ne la haddathana Hammad wa huwa ibnu Zaydin mu ne nettali nañu Hammad te mooy doomu Zayd waaw kon Hammad ibnu Zayd ibnu Dirham al-Asadi rahimahullahu ta'ala al-Jahdami an Thabit mu jële ci Thabit ibnu Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala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 sallallahu alayhi wa sallam ya'udu fa qa'ada 'inda ra'sihi fa qala lahu aslim fa nadara ila abihi wa huwa 'indahu fa qala lahu ati' abal qasim sallallahu alayhi wa sallam fa aslama fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqulu alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar nii la ko imaamul Bukhari indi xoolal imaam Abu Dawud ah Ilaah ci même sëriñ bi la ko jëlee mooy yow daal daa mel ni. da ngay jël imaamul Buxaari yi dindi def fa imaamul euh, Abu Dawud c'est la même chose dane haddathana Sulaymaan ibn Harb gis nga <laughs> ibn Bajil al-Azdi al-Washihi Abu Ayyub al-Basri al-Qadi qaala mu ne haddathana Hammad ya'ni ibn Zayd moom tamit mu leeral <laughs> mu ne nettali nañu Hammad yaani ki ñu ci jublu nag mooy Ibn Zayd muy Hammad Ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala an Saabit mooy al-Bunani an Anas radiyallahu anhu Anas radiyallahu anhu anna ghulaman min al-yahudi kana marida voilà fii dana daa am benn jeune léegi li tax firiwuñu ko bu si Imaamul Buxaari bi moom la Imaamul Nawawi indi ci Riyaad bi te moom lañ jàng leer waxoon ko ci wolof sànq mu ne am na xulaaman dafa am benn jeune boo xam ne minal yahuudi ci yaawuur yi kaana marida dafa feebaroon fa ataahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya'udu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy dikkal di ko seet si fa qa'ada 'inda ra'si mu toog fa boppam mooy lal bi mu tëdd feebar mu toog fañ ko nekk ci këram eh, mu daal di ñëw toog di ko seet si toog ca côté boppam fa qaala lahu bi mu ñëwee ne ko aslim mu ko tuubal fa nazara ila abiihi wa huwa 'inda ra'sihi waaw moom itam mu xool baayam da baayam mu ngi toogoon ci côté bi tamit ci wetu fi yonent saa salaam toog beneen côté bi moom mu ngi fa toog fa qaala lahu abuhu baayam ne ko ah ati abal qaasimi toppal abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam fa aslama mu tuub fa qaama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa mu ne yonent bi saa saa mu ngi jóg di wax naan alhamdulillahi alladhi anqadhahu bii naar mu ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla mi nga xam ne di mi nga xam ne anqadahu moo ko subi moo ko muccal bii jaare ko ci man yonent bay saa saam la ko jaarale ak muccam ci man la ko jaarale minan naari ci safara kan mooy subi waate ci safara yàlla waaye nag day defi intermédiaire waaw lo gis nga kalimatu tawxiid yu fees yi nga xam ne moom lañ yonent bay saa saam di jàngul jàngal waxul ne alhamdulillah lii waxul ne euh, voilà Eh, eh, anqadtuhu min an-naar ta alhamdulillahi léegi kan moo def yàlla moo ñeer bon moo leen sant yëpp ña la yàlla mi nga xam ne anqadahu waaye borom bi ci man la def intermédiaire tuubam ak duggam ci l'islam bii min an-naar waaw muccal ko ci sawara kon lii lu am am solo léegi kon lii mooy li nga xam ne noonu la ko al imaamu eh, Abu Daawuda nii la ko ëndee rahmatullah alayhi kon léegi am nañu fii nii ci riwaay yi da ngay gis yonent bi alayhi lan la wax wa euh, gone gi fa ataahu nabi sallallahu alayhi wasallam yawm fa qaala aslim mu tuub fa aslama mu da aslim tuubal mu tuub waa léegi loolu euh, nan la nan la ko de nan la demee noonu aslim bi mooy la loolu al imaamu ahmad wax nañ la sànq bi ñuy wax nañ la bokk na ci ñu ko solo moom bi mu ko ëndee Seyna Anas foofu daan leen parce que dane euh, Imaam Ahmad haddathana Mu'ammal dane ku ñu nettal mooy Mu'ammal di Mu'ammal ibn Isma'il al-Qurashi al-Adawi Abu Abdurrahman al-Basri al-Makki rahimahullah euh, euh, nga xam ne bon moom nag dafa amoon problème am ci wàllu mokkal moom la Imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne saduqun sayyi'ul voilà ku dëggu la waaye côté mokkalam daal rafetul woon qaala haddathana Hammad mu nekk ñu nettale mooy Hammad bi nag mooy Hammad ibn Salama ndax hadith bi Hammad ibn Salama da ko jële ci Saabit Hammad ibn Zayd comme niñ gise sànq ñoom imaamul Bukhari yi imaam Abu Dawud ñoom jële ko ci Hammad bi nga xam ne mooy ibn kii nag Hammad ibn Salama li nga xam ne moom asbatu moo gën a dëgër comme niñ ko waxe waxati ko mu ngi ki nga xam ne moo jële ci Saabit mu jële ci Saabit di Saabit ibn Aslam al Dunaani rahimahullah Abu Muhammad al-Basri an Anas anna ghulaaman yahuudiyyan kaana yada'u lin-nabiyyi wudu'ahu te fii dañu fee wan lan la doon liggéeyal Yonent sallallahu alayhi wasallam <laughs> mu ne daa am benn yahuud ngonek yahuud goo xam ne da doon tegal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndoxu jàppam Allah gis nga loon Yonent sallallahu alayhi mais amoon na benn affinité bu mu amoon ak moom boo xam ne neexoon moom daal Yonent sallallahu alayhi daal neexoon na ko mu ñëw di ko bokk na ci lan ko doon liggéeyal da ko doon tegal ndoxu jàppam yow saa saa waree jàpp mu di waajalal ko njàpp loolu dañ ciy xamee ndeke de ku mën naa waajalal ko ab jullit njàpp nga ñëw fenn sawaay seet si koo xam ne di jullit waaw léegi juli jot mu waajal la ne la ah waaw xaaral jàppukaay baa ngee wala ut benn ndam defal la ci ndox doone ah non non non man lii sawaay day sobeel ndox mi déedéet <laughs> parce que yahut bii nii moom da doon tegal yonente bi sallallahu alayhi wasallam kaana yada'u linnabi sallallahu alayhi wasallam wadu'ahu ndoxu njàppam wa ba pare di ko jottali ay dàllam waaw <laughs> bu yonente sallallahu alayhi wasallam mu jël dàll yi tegal ko ko jottalil ko allah fa marida léegi nag mu feebar fa ataahu nabi sallallahu alayhi wasallam fa daxala alayhi mu dugg ci moom mu nga toog fa moom ca fa qaala lahu allah allah mu ngi ni aslim bango fa nazara ila abihi mu xool baayam fa sakata abuhu baayam noppi fa aada alayhi nabi sallallahu alayhi wasallam bo yonent sallallahu alayhi wasallam delluwaat fa nazara ila abihi mu xoolaat baayam fa qaala abuhu baayam ne ko ati abal qasim toppal abul qasim fa qaala mu ne al ghulam ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah lii la maa ngi seede na amul benn buur bu dul yàlla sinon yahuudi dañ naan am na ñoom laa ilaha illa allah wa annaka waaye rasulullah yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam fa xaraja annabi yonent saa salaam génn wa huwa yaqul alhamdulillahi alladhi akhrajahu minan maa ngi sant mboolem sant yi ñel la yàlla mi nga xam ne moo ko génne jaare ci safara jaare ko ci man voilà kon gis nga imaamu ahmad fii leeral nañu mooy aslim googee ah <laughs> aslim googee lan la demee ah waaw aslim googee eh, waaw <laughs> waaw kon mooy non seulement gise nañ ci riwaay bi li nga xamante ne noonee la doon lan la doon lëgéeyal yoneen saasam bokk na ci da ko doon tegal ndoxu njàppam allahu akbar ba pare yemul foofu waaye di ko jottalee dàllam waaw ba pare gis nañ fi tamit ni nga xamante ne kon noonu la mooy ashhadu an la ilaha illa allah wa rasulullah loolu la ko doon wax ngir mu wax ko xale bi wax ko yoneen saasam génn kontaan voilà allahu akbar kon nag loolu lu ama am solo la léegi lëkkaale mag buntu bi ginnaaw njàngat bu njëkk bi mooy lëkkaale bi ci euh, baabu iyaadatil marid buntu bii di wax ci seeti ku feebar moom lañ la waxoon moo tax al imaamul Buxaari gis nga ci ñaata bërëb la ko indi lañ la wax ci ñaari bërëb kitaabul marda bokk na ci baabu iyaadatil mushrik voilà waaw mu indi hadis bi ngir tegtaloo que ne ah mushrik dañ koy seeti ah waaw mais nag du mushrik yëpp waaw du mushrik yëpp mu ne eh, kitaabul marda ci téereb way wopp ñi baabu buntu iyaadatil mushriki seeti ki nga xamante ne mushrik la mooy yéefér la gëmul yàlla ndax al yahud nga ne ma yahud yi la ënn waaw min al la bokk ñu naan Uzayr ibn Allah wa qaalat al mooy mushrik <laughs> waaw ñoom ay mushrikuuna yu rëy lañu bokkaalekatu yàlla yu rëy lañu chrétiens yi au nom du au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ñoom tan moo leen gën a nekk mushrik ashraka billahi mooy lan bokkaale na yàlla waaw naan yàlla daa am doon wa qaalu ittaxada allahu walada waaw loolu yëpp shirk la ñoom <laughs> moo tax mu indi fa hadis bii ci même tallale bi haddathana Sulaymaan ibn Harb qaala haddathana Hammaad ibn Zayd foofu dana Hammaad ibn Zayd an Thaabit an Anas radiyallahu anhu anna ghulaaman li yahuuda kaana yaxdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa marida fa ataahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'uuduhu fa qaala aslim fa aslama voilà <laughs> mu ngi noonu ba pare mu ne wa qaala Sa'iid ibn al-Musayyib Musayyib Musayyib Musayyib Musayyib kullu Musayyibin <laughs> sabil fathi siwa siwa <laughs> Abu Sa'id loolu la imaamu Suyuti wax Musayyib boo gis bu nekk Musayyab la ba mu des Abu Sa'id moom Musayyib ngay wax parce que doon nga ko doon bañ te mooy sangu taabi'iin yi Ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn Aa'iz ibn Imraan ibn Makhzuum al-Qurashi al-Makhzuumi al-Madani sangu taabi'iin Abu Muhammad rahimahullah wa radiyallahu an ali al-Musayyib ah, léegi an abiihi mu jëlee ko woon ci baay mu ne lamma hudira Abu Talib jaahu nabi sallallahu alayhi wasallam imaamul Buxaari ibn ne Abu Talib keroog bi mu nekkee ci lalu faatoom yeneen tubaab saa saam daa ñëw di ko seet te Abu Talib li gën a dëgër mooy nekkul woon jullit voilà mooy duggul woon ci diine voilà yeneen saa saam seet si ko muy wan ne loolu kon imaamul non seulement bu wax la ne kooku moom bu dee Abu Talib mooy amul woon li nga xamante ne mooy côté euh, du yu nekkul woon yahud moo indi hadis bi mu njëkkan bi bu yahud bi bu Seyna Anas bi boobu koo xam ne moom yahud la woon voilà pour wan la ne loolu lépp mooy euh, euh, imaamul Bukhari euh, wan la ne loolu lu mën a nekk la waaw mooy kon mooy lañ doon wax kon dañ ciy jàng ne première ak lëkkaale ak bunt bi mooy liñ la waxoon ne la seeti ko feebar yemul ci biir jullit ñu kese te nañ la ne hadis bi mujj bi al imaam di indi fii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo dem seeti koo xam ne ab yahud la woon waaw lool di ñu wan ne waaye lool à condition mu nekk yahud boo xam ne du dañoo nekk xeex ak ñun waaw ndax laa yanhaakumullahu anil ladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin loolu la boroom bi terewu leen aayewu leen waaw anil ladina lam yuqaatilukum ci yéefér yi nga xamante ne nii ñoom xeexuñu ak ñoom xeexuñu ak yéen te jàppale wuñu te génne wuñ leen seen dëkk yi ak seen gox yi ne ñoom ñoo fa dëkk ñoo ko moom par seen maam comme ni yahuud yi yées di def Palestine ak tamit ñi nga xamante ne wa zaharu a tamit ñooñu jàppale wuñ ala ixraajikum ci ñu leen di génne mooy bépp pays yéeféer boo xam ne dañuy collaborer di jàppale ñooñu ngir ñu génne jullit ñay dëkk foofu ñooñu ci lañu waaw ñooñu moom mënoo am yenn relation yeeg ñoom waaw yow nga nekk ci loolu ba pare nga bi yow loolu lan nga mën a nekk loolu ah wa zaharu ala ixrajikum walam yuzahiru ala ixrajikum waaw waaw waaw ñooñu ñooñu la yàlla ne ñooñu moom euh, euh, bañul ngeen di terewu leen ngeen di am relation yu rafet ak ñoom waaw di dagg sax seen alal boo leen mënee defal loo xamante ne nii euh, aadama mi ngeen bokk boroom bi leen boole nga defal leen ko te yàlla tax waaw da loo xam ne du lu xaraam kon loolu loolu am solo la waaw loolu nag moo tax yonent bay saa ñëw daal di seet si kii nga xamante ne mooy yahud bii nga xamante ne da ko doon liggéeyal waaw da ko doon liggéeyal du jullit moo ñëw di ko mu feebar mu ñëw di ko seet am na nag lu ñenn ci boroom xam-xam yi di wax comme li al imaam boroom kii di wax nu mu tudd euh, euh, sharh sunan abi daawud way awnul ma'dud sharh sunani abi dawod rahimahullah ñu naan qiila yuaadu almushriku li yud'a ila alislam waaw ida raja ida rujiya ijabatu waaw mu ne dees nañu seeti ki nga xamante ne mooy ab yi mushrik la bokkaalekatu yàlla la chrétien la juif la wala animiste la wala leneen lay jaam mooy daal ku dul jullit loolu lañu jublu ci mushrik bi waaw léegi bu dee ne yaakaar nañu ne boo ko demee seeti kat bu feebaree nga seeti ko dina dina tuub ala tara mu ne xanaa gisoo am al yahudi aslama hina arada alayhi nabi sallallahu alayhi wasallam al islam xanaa gisoo ne yahud bi daal dinay tuub ba nga xamante ne ci la ko yonent sallallahu alayhi wasallam gaaral islam fa amma idha lam yutma fi islamil kafiri wala yurja eh, inabatuhu fala yanbaghi iyadatuhu waaw mu ne kanta bu dee ne nag amuñu benn xemmem buñ am ci yéeféer boobu tuub waaw te amuñu yaakaaruñu kene dina nangu lislaam kooku yellul ñu koy seeti waaw mu ne loolu la wax nii waaye loolu lu ñuy seetaat la voilà parce que yeneen tubaab saa saam ba mu fay dem eh, yàlla wuññulu ko ne kay day tuub daa dem rek ngir am yaakaar tamit doxaale ki nga xamante ni da ko doon see da ko doon liggéeyal même bu dul jullit mu dem seeti ko te yàlla tax ba mu demee fekk ko ci xaalu muy waaju génn àddina te doon saa salaam ku doon dund ak ku dundul yéeféer yi fu mu daje ñoom gis nañ keroog hadis sayna uh, Usaama ibn uh, ibn Zayd bi radiyallahu anhu naan dañoo def avant amoon yeneen saa yéegoon ci benn mbaam supporté ko di dem di seeti sayna Sa'd ibn Ubaada fekk benn majlisam min al ansar hatta ata majlisam min al ansar fiihi uh, al mushriki am na ay muslimun ay mushrikun ak ay yahud waaw mu nekk fa don abdallah eh, kii ci ji jullit ñi abdallah ibn rawaha eh, ci yéeféer yi te boobu mooy tuubaguloon muy ci nga xam ne mooy président nafiq abdallah ibn ubay après bu tuubee ginnaaw gi voilà ba mu ñëwee mu daal di leen nuyu eh, nuyu leen ñoom ñëpp ba pare woo leen ci l'islam voilà ba abdallah ibn ubay doon wax waxu ñàkk tegginam yi nga xam ne moom lañ ko yàgg nga xamee après waaw naan ko waaw naan ko bu ñu boo waaw waaw yaa ngi ñuy yaa ngi ñuy fattak sa sa sa sa sa poussière mbaam bi waay ba pare naan ko euh, waaw bu dee ne lii ngay wax lu rafet la waaye nag euh, da ngay toog fële fa fa nga nekk ba ñu fekk si la fa nga door koo wax waaw ku bëgg fekk la foofu waaw mooy gis nga yeneen saa salaam ba mu ñëwee da leen a woo ci l'islam yahuud yaa ngi fi mushrikuuna yaa ngi fi jullit ñi taxul ñuy wax ñoom tuub nañ ba Seydina Abdallah ibn Rawaha ne yoneen saa ma ne deel ñëw di ñu fekk suñu grand place bi ñu ko wax ndax dañoo waaw mooy loolu kon manuñu ne bon kon daan bu ñu yaakaaree ne daal yéefér bee boo fa demee euh, dafa feebar boo demee seeti ko gaaral ko l'islam dina tuub ngay dem budul loolu loolu yépp demewul noonu wallahu taala alam yeneen saa sam ginu la dëgg parce que yeneen bay saa saam ba mu fay dem ngëneelu iyaadatul marid bi ñu wane na tamit kenn yemul ci jullit koo xamante ne yéeféer la boo xam ne am ngeen relation yu baax tamit loolu dara newu ci te boo demee foofu surtout fekk ko ci xaal yu mel nii bu dee neen saa salaam ki feebarul ki deful dara moom lay woo ci l'islam ngay xalaat ki nga xam ne gis na ne léegi mu génn àddina ndax si ñuy wane ne léegi mu génn àddina feeñ na yonent bi saa salaam gin koo gaaral loolu léegi nag mu tuub waaw mënoon na ko gaaral mu bañ a tuub léegi bu boobaa lan la ñuy wax dañ naan ah ko bu boobaa <laughs> lan la ñuy wax waaw <laughs> waaw xanaa bu boobaa nan waa yaakaaroon nañ ko waaye mujj la demee noonu moo tax loolu lépp ginu la dëgër wax jii nii boroom awnul ma'bud di wax ne yu yuqa xiila loolu ginu la dëgër waaw mushrik bépp euh, affaire bi tënk bi na la mooy bu dee am ngeen jàmm ak moom am ngeen relation yu baax ak moom mu feebar demal nga seeti ko loolu façon daawa la woote la ci l'islam waaw wane makaarimu maxaasinul islaami rafetaayu l'islam ak li nga xamante ne mooy diine universel la te boo demee ngeen fexe euh, kookee ngeen fexe bon euh, euh, delloo ko ci borom bi tabaaraka wa taala ak gaaral ko li nga xam ne l'islam waaw waaye nekkul ne boo parce que ñaata nit nga yaakaar ne bon bu ma ko woowee boo amaana wala may appréhension non diw de lii ma bëgg a wax bëgg naa koo wax nga toog ay ay ay weer waxoo ko naan si damay ragal bu ma ko waxee nangam nga wax ko ko bés ba nga ko wax mu ne la nga gis bu bu bay xelam xolam ubbeeku ci yàgg ne la mënoo ko woon a teel wax te yow même bi ma koy wax da nga ñëw rek naa forcer rek dem wax ko finalement waaw mooy ñaata yoon la nit di yaakaar te lii bu ma ko defee lu antu mu def ko par mbir mi gën a antu kon nan lañu ñu mën a tege mbir moo woo gaaral l'islam seeti koo xamante ne yéeféer buy waaja faatu wala gu feebar ñu gaar ko ci sab yaakaar yow sab yaakaar mooy la <laughs> waaw yaa ngi gis imaamu Nawawi rahimahullah lam doon wax <laughs> te fekk imaam euh, Ibn Daqiq al-Iid doon ko wax naan ki nga xam ne danaan ci wàllu nuyoo naan bu dee nit ki jàpp nga ne yaakaar nga ne boo ko nuyoo du la fay lool li gën bu ko nuyu bam ne lii moom ki ko wax mooy waxu koo xam ne xamul li muy wax waaw lii moom waxu jaahil la <laughs> waaw <laughs> waaw lan mooy loolu lan lu tax ngay bàyyi li nga xam ne afsu salaam nga bàyyi ko parce que yow da ngaa yaakaar ne diw bu ma ko nuyoo du ma fay da koy nuyu laa wax parce que mën na nekk sa njort boobu wala boo ko nuyoo même boo la fayu leew def na li la war te bu boobaa da ngay bañ àq parce que ñeneen yi dañ ne ñoom imam ibn Daqiq al-Eid rahmatullah boo fàttali ko dañ ne parce que loolu da koy yokkal ay bàkkaar ak mu ne bu boobaa yow nga def li la war nga nuyu ko waaye nga ne ko waaye bu la fayul nga ne ko ah diw fàttali ko yàlla ah yow de jullit nga boo xam ne suñu yonent saa san dalaa waxoon ni ñuy fay nuyoo waaw àq yi bokk na ci raddu salaam ngay delloo nuyoo waaw léegi nag nga fàttali ko bu la faalewul nga ne ko waaye en tout cas man jàppaluma la dara bu dee ab àq la boo ma boo ma yoreel baal naa la ko voilà waaw parce que sa vannu boobu imaamu Nawawi doon wax mais sa yaakaar boobu man ne foo <laughs> man nga yaakaar ne diw ma ko nuyoo du ma fay nga nuyu ko mu fay la waaw waaleykum salaam waaw nga ne i man waa ji ma foogoon ne loolu inna ba'da zanni isma yooyu loolu kese la ay saytaane lay defal ci sa bopp ba ay appréhension yoo xam ne foo la yu foos la kon nag loolu mënuñu see tegu naan walla bu dee dañoo yaakaar ne dina tuub la ñuy dem seeti ko bu ñu ko yaakaarul déedéet loolu loolu wallahu taala la nekkul lu ci ne dëgër dañ koy seeti maadaama ñu am relation yu baax ak ñoom bu dee daa feebar nga dem loolu même bu faatuwul ci loolu dina gis doxalante dina gis euh, li nga xam ne mooy euh, euh, la face de l'islam bu rafet bi lislaam ni mu taaroo nga xam ne lépp taar la voilà que waa nekkul na ñoom jullit ñi kese lañuy ñuy non pour ñëpp la waaw te loolu lépp acte de da'wa la woote jëmi ci yàlla la waaw kon nag loolu lu am am solo la loolu mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak fii que ne mushrik dañ koy seeti te moo tax imaamul Bukhari indi hadis bële. <laughs> faqhu al-Bukhari ne <laughs> wa qala Sa'id ibn al-Musayyib mooy xadisam bi nga xam ne xadis la boo xam ne bu bu jokkaloo la voilà Seydina Sa'id ibn al-Musayyib bi nga xamante ne nii moom moo ko indi eh, moo demee ci kitaabul janaa'iz ci boppam indi na ko foofee ak kitaabu tafsir suuratul qasas imaamul Bukhari indi na ko foofu voilà mu mu jokkaloo waaw bi muy nettali ne keroog bi nga xam ne Abu Taalib ci la nekk di waajo a génn àddina yeneen saa saam dafa ñëw fekk fa indahu abu la abu jahlin ak abdallah ibn abi umayya muy frère sayyidatu ummu salama ñoom ñoo ne woon ca moom yeneen saa salam di ko jéema woo naan ko sama yaa am waxal benn kaddu goo xam ne rek boo xam ne bu moom laa lay layale fa sa borom waaw moom laa lay layale fa borom ba daal di lay kii ngir rammu la eh, kii naan ko abdallah ibn abu kii eh, abu jahlin naan ko ya aba talib targhabu an millati abdil muttalib waaw <laughs> waaye Abu Jahl yées mi topp ko naan ko yow Abu Talib waaw atarghabu an millati Abdul Muttalib ndax da nga fi bàyyi di gënale leneen yoonu Abdul Muttalib sa maam li nga xam ne fi nga ne woon nga ko fi bàyyi di dugg ci leneen noonu la ci topp te di ko topp ba Abu Talib génn àddina ci kaw loolee mooy ci kaw la nga xam ne moom la Abu Jahl doon wax kon mu ngi noonu yeneen saa sam dafa ñëw seet ko kon loolu lépp nekk loo xam ne mooy makaarimu te gis nga foofu tamit dafa ko gaaral Euh, dafa ñëw ne ko euh, kalimatan ne ko sama yaa am sama bàyyi ko waxal benn kàddu rek waaw boo xamante ne moom laa lay plaider fa sama borom waaw kon gis nga nga gis yëpp bu ñëwee day woote ci l'islam moom laa la wax ma yow bu dee jamono ji mu wér jamono ji dara dalul kenn ci yéeféer yi moom lay ñëw di dajeeg ñoom di leen euh, gaaral l'islam lan ngay xalaat jamono ji nga xam ne ñu ngi nekk ci seen lalu faatu kon nag loolu lu am am solo la mooy lu kaalimu suñu buntu mooy iyaadatul maridi laa yanxasir wala laa tanxasir yemut ci jullit ñi kese waaw waaw jullit waamee xéewalam yemul ci ñi nga xam ne ñoo naan rek ashhadu an laa ilaha illa allah sinon ñeneen ñi nan la ñuy gise lo rafetaayu lool ba dugg ci bu dee gisuñu loolu noonu à travers jullit ñi waaw nekkul rek waaye lislaam ci téere yi la dem leen xool téere yi waaye kantaa suñu comportement mu ñaaw lool déedéet kon kitaabu iyaada baabu ma baabu iyaadatil mariid mooy kon hatta ab yéefér dañ koy seeti bokk na ci li nga xam ne dañ koy jànge fii bon euh, al imaam al haafiz ibnu hajar rahimahullahu taala euh, mu ne bokk na ci hadis bi wa fil hadisi jawaazu istixdaamil mushrik bokk na employé liñ ciy jànge mooy liggéeyloo koo xam ne ab mushrik la du jullit waaw parce que yonent bay saa saam quand même yahuud bi doon ko liggéeyal mooy Abdullah yahuud la du jullit mais mu ko doon liggéeyal te biir këram la doon nekk voilà bu doon ne daganul yeneen saa salaam euh, du ko def du du du dina ko déedéet bu boo boo liggéey boo da bëggoon yeneen saa salaam du ko bëggoon waaw waaw daf ko bëggoon duubul woon nag waaye la doon ñëw di ko liggéeyal waaw mu ne loolu dañ ko ciy jànge parce que bu dul <laughs> waaw ndax yeneen saa salaam ci këram am na koo xam ne yowut la di ko liggéeyal muy xale bii ba mu feebar mu ñëw di ko seet waaw. waaye bon waaye eh, eh, dañ ci eh, jànge mu ne wa fii xusnul ahdi waaw rafet dëkkaale ak tamit boo amee kóllëreek nit waaw nu mu gën a rafete nga koy doxale noonee waaw bu ratee bokk nag mooy du muy neex rek mu ñëw di la liggéeyal yow nga am sa benn boon sa benn kii boo xam ne sa benn mindaan boo xam ne moo leen di liggéeyal mu feebar kenn demu fa waaw du sa jabar du yow du kenn ngeen di taafantaloo moom kay liggéey bi non c'est que je je descends ma ne caaxaan la waaw man ngaa kii nga wàcc benn jour jaar kërëb waaw jaar seen kër woo parent wam yi ne ko waa man de damaa bëggoon a jaar naka kii euh, astu mu ngi ci jàmm waaw mooy ah moom de euh, temps yi yëpp i moom moom da feebaram bi mbaa mu ngi tane xam naa dama bëggoon a jaar rek waaw euh, ziar si leen tamit léegi jëlaale sa mbuusum pom jaaraale seet yi yoxaale voilà mais toog rek naan ay samaay sama kii sama lii te yaa ngi fii di diineeg fu nekk nga jaar fa loolu yëpp waxi caaxaar la yow itam femme bi ko doon luyooloo surtout mu génn ak mu mu feebar nga demoo fa uti keneen bàyyi ko ba pare euh, fàtte ay mbiram loolu tamit lu ñàng la lu xesaw la lu ñaaw la voilà waaw loolu lu yées a waaw loolu du mbiri jullit dara moo tax xusnul ahdi voilà ak tamit surtout ñi nga xamante ne nii du ñuy jullit nekk tamit ci dëkk bi réewum jullit bi am ci jàmm ñooñu tamit doxalante ñoom Euh, doxalanti bu rafet ñi nga xam duñu julli nekk ci réew julli ñi loolu il faut pas voilà yéefar la ñoo waale persécuté ay nang loolu yëpp yëfi caaxaan la waxoon nañ la xattaal yeneen saa sam doon a xadiis bi ñu gisoon keroog bu Seydina Abu Hurayra bi la tabda'ul yahuda wala nasara bi salaam bu leen tàmbali yahuud yeek nasaraan yi ci julli ci ci nuyoo te boo leen leen fekkee ci yoon na ngeen leen jañ ñu nekk ca wet ya loolu wax nañ la du dangay gis ab jullit bu ab yéef ab juif wala bu yahud wala ab chrétien buy dox ci kaw euh, tali bi nga jóge ne eh, wa ko boo waa yow loolu da wala la tan moo la wax loolu loolu da bu raj raj loo amee waaw ñu bari di jàllandoo ne jullit ñu nekk ci digg bi loolu rek la wax waaw waxuñu la jël leen ay waa yow di leen waaw yëfi caaxaan yooyu mooy la xadiis bi wala laa wax lool gis nga ni imaamu Nawawi leeral la woon ne suñu asxaabu naay nee nañ waxuñu wala koy fël muy dal ci ab excavation ab kàmb dëkk pëtëx wala dal ci miir ak yooyu kenn waxul loolu ah voilà kon loolu mooy xusnul ahdi nekkaale bu rafet euh, euh, yonent bay saa du Medina moom mi jàngale lool bi l'islam di am doole mas ngaa gis kenn benn boo xam ne nettali nañ ne da doon ci mbedd mi mbeddu Medina am sahaaba bu jóge nii ni ko tëj dóor ko coup d'épaule mu wadd mas naa am mukk waaw <laughs> la amoon kay benn affaire la mooy yahud bi ñëwoon ne yaa Muhammad waaw <laughs> waaw sahaaba bi daal di koy sakk kay <laughs> yeneen saa saa mu ko waaye waaye gisoo li mu wax waaye jaw yaa Muhammad sawaay la wax <laughs> ak yahut ba nga xam ne noonu noonu ci marché bi <laughs> eh, di waat di waat ci Seydina mu di waat ci yàlla mi nga xamante ne moo teral Muusaa ci aalamiina yi <laughs> rek saaba bi daal di koy sakk kay <laughs> mu ñëw kalaam yeneen saa salam waaw yeneen saa salam ne la mu ne ko way xanaa déggoo mu naan ay yàlla Muusa di ñaat ci ci yàlla mi nga xamante ne moo moo moo moo gënale Muusa ci aalami nay teew nga nekk fi ah yeneen saa salam ne ko laa tufaddiluni ala <laughs> bële ci sa ci yooyu la doon wax ak tamit yonent ci yàlla saa salam ne leen Muusa parce que nit ñi dañuy day am benn sa'iqa bu dal yawmal qiyam moo xam ne mel ni Hmm. waaw woo xam ne ñëppay xam léegi après ñu ngi jóg mooy bi lool amee quoi yow ma ñiy jóg man nee na ma yeneen saa saa ne bi ma jógee man damaa fekk naa Muusa alayhi salaam mu jàpp ci ci benn pied wu xaw ma nag moom est bokkoon na fa affaire bi na euh, bruit boobu rël ba gaa yi ñëpp xamu euh, est moom ci la woon wala boog euh, daa njëkk a jóg. waaw kon nag bu leen ma gënale ci li nga xamante ne mooy ci yeneen ci yàlla salaam voilà loolu lépp ngir wan ne il faut tempérer ak tamit nekk fi di def yi fi caaxaan yooyu tout le temps yaa ngi voilà li kii gën a kii li kii gën a kii yooyu tamit yeneen saa salaam yarewuñu noonu en tant que jullit quoi voilà loolu yarewuñu noonu saa ku nekk tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd loolu xam nañ ko suñu boroom a ñu ko xamal yeneen saa salaam bu ñëwee bay gis bu gisee yu mel noonu rek naan bu leen ma gën a la ci kat moo tax ma la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta bu leen ma gën a la ci kaw Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam kon loolu lu ama am solo la nekk rek ci dual dualité boobu booy wax ñaan noo defuma ko ngir nangam ngir gënale ngir non wane loolu defal yoneen saa sallam wax voilà soxlawu ñu ngir suñu waxtaan neex tout le temps ñu nekk fi di comparer yonent yi diw ak diw nangam ak nangam nangam béedéet loolu soxlawuñ ko léeg-léeg nag ñu def ko ngir leeral ngëni loolu yoneen saa suñu borom ne tilkar rusul ak li yoneen saa sallam ne ana sayyidu di aadam wala faxr wala ak yu mel noonu léeg ñu leeral ko waaye bëgg saa su ne yow sa waxtaan yëpp loolu la euh, mel ni di gaaruwaale loolu tamit jaru ko te tamit loolu yooyu saa salam teguñu ci teggin yooyu te ñu noonu te digaluñu loolu te waxoon nañu loolu buñ ci nekk kon loolu dafa am solo kon husnul ahdi mooy nekk bu nekkin boo xam ne bu rafet la ak ñi nga xam ne du ñuy jullit nekk jàmm ci réewum jullit ñi mu ne wastixdaamu saghir lii dañ ciy jànge ne mooy gulaam bi nga xam ne ràññee na waaw kooku al imaamul xaafis mu ne kook liggéey loo ko dara ci nawul voilà amul ay bon les nations unies wala ne kii nee nañu oh, euh, l'organisation mondiale de la de du travail oh, xaw ma lan nee nañu waaw faut tra faire travailler les enfants avant seize ans wala avant dix-huit ans loolu seen affaire bopp la waaw gox bu nekk seeni réalité waaw man di ñëw fii ci Bawol ma nekk Bawol yor samay tool yoo xamante ne nawet bii ñu nekk yal na yàlla barkeel waaw ñun suñu nawetu Sénégal bi daa décalé léegi léegi moom octobre day jot dara day tàmbali ñu naan yée nawet bi mbaa dina baax ñu bàyyi ba muy jeex septembre octobre taw ya daal di takkar naa si comme ni mu demee nii ba ñëpp am ci yaakaar yal na bu yàlla tas yaakaar te def barke def ci barke boo xamante ne nii dañuy delloo ci boppam kon loolu man dina am sama tool samay tool yor sama doom yoo xamante ne nii ñii ay 9 ans lañ am ñii ay 7 ans ñii ay 12 ans ñooñ laa yor léegi ñooñ rek laa yor léegi nga bëgg lan nga ne ma man bu may dem tool du ma leen yóbbu tool parce que OMS xaw ma om waay yow gën gën waxi caaxaat yooyu organisation mondiale de la santé wala xaw ma lan de du travail adi yow yëpp yëfi caaxaat la voilà <laughs> loolu yëfi caaxaat bañ a dem tool dañuy dem tool fe tool la ñu jëm muy wommat <laughs> waaye yow <laughs> duñu comme man ni bu ñu ko teg loo xam ne na ko laa yukallifullahu nafsan illaa wusaha jullit ñi tamit ci loolu lañ war a doxe yàlla ni ñu bind teguñu lu ñu attanoo kon bu ñu jël jaam suñu boroomu jaam di ko teg lu mu attanu waaw ah, mais kanta yooyu moom ay jëli butéelu ndox bi di servir ndox mi di nangam ak nangam di di wommat fas wi loolu moom dina ko def waaw ba a wommat fas wi te loolu da koy jàngal àddina mu xamub liggéey waaw teel a xam li nga xamante ne mooy lii Euh, culture ak nekk ci tool yeeg yooyu mu teel koo xam muy lu baax loo xamante ne dina ko yar ëllëg ngir ëllëgam